fi radaail fi faslun fi tafsili ba'd ad-dawaa'i wa ba'd ar-radaail naam walaw xalaa wa illaa fa yu'ad min muxlisil ibaadi xaytu maa qasad walaw sa'a bayna al-waraa kullihim li kawnihim fi qalbihi kal-'adami mu ne kon mu ngi la doon wax ki nga xamante ne nii day jëf képp koo xam ne day jëf di geestu nit ñi ci ay jëfam mu ngi sóoraale tout le temps balaa sóor yàlla sax mu ngi sóor nit ñi ndax nuñ may gisee bu dee def naa est-ce que dinañ kontaan est-ce que bu ma bàyyee est-ce que dinañu bëgg wala du di ñu mer waaw mu ne kooku moom gis la feen bi waaw waaw nii ma wax noonu la demee même bu dee dafa wéet néegam moom kese ndax la muy def mu ngi ciy sóor cëy bu ko nit ñi yégee ndax dinañ bëgg ci lii may def même bu dee mu ngi ci néegam tëj ko caabi ko waaw mu ne bu dul lii nag kooku moom nga xam ne moom boroomam lu jublu jubluwul nit ñi est nit ñi kontaan na ñoom kontaan loolu yépp dera loolu yépp du mbiram lii mbiram mooy ridar rahman waaw mooy daal am li nga xamante ne nii mooy ridar rahman du waxoon na la gisoon nañ bi mu naan idil muridu laa yuridu abada ghayra ridar rahmani haythu qasada idil muridu dëgg-dëgg ki nga xamante ne moo nam ma ci borom bi laa yuridu kooku du nammatu du bëgg abadaa ba faw xayra lu dul ridar rahman muy ngërëmu borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande xaytu qasada fu mu mën a jublu kon nag moom loolu daal mooy bu solam loolu mooy li nga xamante ne mooy jubluwaayam mooy xiblaam jeex na léegi nag ah bu bu ar rahman koo xam ne bindeef nga nga gërëm ci ginnaaw alhamdulilah léegi nag képp koo xam ne ba arrahman azza wa jalla gërëmee képp koo xam ne ca gannaaw yow ci jaam yi gërëmoo loolu tant pour toi sa affaire la demal nga nga xool <laughs> sa ceebu jën la xoolal noo koy lekke voilà loolu moom du problème am voilà kon nag affaire baa ngoo léegi nag mu ne léegi nag kon kooku la ne kooku moom kantaa ki nga xam ne moom yàlla kese kooku moom mooy ki nga xam ne dinañ ko boole ci eh, way aji sellal jaam yi fu mu mën a jublu nag loolu fii la ñemoon mu ne walaw saa même bu dee ne dafa doon dox baynal waraa mu ngi jëf-jëf ci ci digg ñépp di ko gis kullihim mbooleem jaam yi mu taxaw seen kanam sax di julli loolu ma ne moo yem ak bu wéetoon parce que moom da leen a gisut waaw ku tollu fii ku tollu fii wallahi kuy moo neex dund ki nga xam ne en fait borom bi dafa dindi ci xolam fóot ko ci riyaa suma ak dégg ba feebaru xol yooyu kooku kese moo neex dund ku melul nii wallaahi da ngay sa dund des na de sa dund des na waaw moo tax waaju mel nii du xam stress essi stress anxiété gaa yooyu xamuleen waaw ay dépression dépression yeeg yooyu yëpp du ko xam waaw bu ñëwoon taxaw ci kanamu ñëpp julli ak mu nekk biir néegam moom dong ci désert bi benn la. parce que da leen a seetu mais yéen nekk leen fi da leen xool li muy jullee bu nee moom dong fu kenn newul moo fi muy jullee yéen bu fi ñëpp mbooleen ñu baax buñ fi newoon ñu dekkee leen ñu taxaw sax moom noonu lay jullee du ci changer dara moo tax mu ne kooku moom. kooku moom de toute façon bokk na ci ñi nga xam ne ñooy waay euh, sellalu jaam yi fu seetlu nag moo law saa même bu dee jëfam ji koo jëf bay nal waraa ci diggante mbindee fi ñëpp di ko gis kulli him yi mbooleem seen li kaw ni him lan moo waral loolu ndax ñoom kat ñoom mbindeef yi fii qalbihi ca xolam waa ji kal adami mook ne mook neena yem mook lu fi newul mook neena mook zero ñoo mooy buy jaamu yàlla fii loo xam ne yàlla kese la ko war a defal mais yëgatul ku fi nekk ak ku fi new waaw ku mel noonu nag nga def mu feeñ ak nga def mu ñëbb waaw moo ñoo yem voilà mu ne wa minhu sa'yul mar'i littaqarrubi min hadarati rrahmani 'inda nuxabi mu ne wa minhu bokk na ci riyaa ngistal <laughs> fii nag sëriñ bi <laughs> day yëkkati la barre beaucoup plus haute <laughs> voilà mooy lii muy wax nii du pour ñëpp nga ne wax ah, ma ne du pour ñëpp kay déglu wa minhu bokk na ci ngistal sa'yul mar'i jëfug jaam bi cam si di jëf li taqarrubi min hadratir rahmani <laughs> ngir amuk jegeñ jegeñ ci xabaraay borom bi fees dell ngir ma ne indal nuxa bi wax jii nag ca fañ nga xam ne ñooy tànneef ya yu xeetu yonent bi saa saa mooy awliya yu mag ya yu kawe yaa kawe ya akaabirul awliya ci ñoom parce que fa ñu tolloo tax moo tax ma ne lii du niveau yëpp waaw du niveau ñëpp du darajaay ñëpp ñii ñi muy wax mooy ya kawee kawee kawe ñoom moom ci seen bët képp koo xam ne day jëf di ut ci jëf di ngay jëf ngir jegeñe xadaraay yàlla ba yow de toute façon yow da ngay <laughs> mu ne ba léegi muy wax beneen mu ne wa minhu sa'yuka li istihlaa'i aw talabil wusuuli wa istidaa'i mu ne bokk na ci wa minhu bokk na ci ngistal sa'yu ko ngay jëf li ngir am lu ci la ci neex mooy yow dangaa def ba jaamu yàlla ji ak bànneex kese tax nga koy def mooy waa ji muy julli da am bànneex léegi nag eh, xam nga am na benn différence entre waa joo xam ne li muy def bànneex ba mu ciy am plaisir bi mu ciy am à l'aise gi mu ciy nekk moo tax mu des ci liggéeyam bii en fait da koy def da koy tax mu am bien-être day tax mu nekk à l'aise xam nga kooku ku ko gis ci biti nii da ngay foog ne moom day liggéey patron bee tax kontaan loo patron bee tax mu ne fi ndekete yoo non non non patron bi taxul de sauf que daa fekk liggéey bii moom la ma a rêvé. mooy am liggéey bu mel nii moom la masa doon gént ne lii de bu ma ko moom laay ñaan yàlla may ma ko ba mu ko mayee nag gis nga mbégte gi mu ciy am bu koy def looloo ko fa téye ku xamul nag da gis parce que du koy defee ànd ak benn ferveur boo xam ne jàpp ne waaye sa waay il est dévoué au travail au boulot waaye lépp lay jox noo day moom moom moom waa ji yow c'est un tafman waa ji c'est un travailleur vraiment sa waay moo di jàmbaam ndekete léegi xam nga koo patron bu ko gisee day kontaan ci moom léegi-léegi sax mu gratifier ko defal ko ay kii ay prime ndekete yoo waa ji du patron bi la bëgg kontaan loo de c'est moom bien-être la am ci lii muy liggéey waaw mooy bànneex bi mu ciy am looloo ko fa téye waaye gis nga bu bànneex bi dañoon waaye prime patron bi patron bi lay teg fee bàyyi gis nga différence loolu nag la naan ne képp koo xam ne yow jaabu yàlla gi ngay def koor gi ngay def dangaa dem ba daf laa mujj neex <laughs> mooy yow neexaay bi nga ciy xool mais. waaye mu ne waaw waaye yow koor dana neex <laughs> ma ne la fa yaa faye bu ñu dagg xaaral yow gis nga <laughs> yow moom xiif manoo ko manoo imaginer ne xiif man naa ànd ak bànneex mais garaawul quoi loolu euh, monde bu la réer la bés bu yàlla subhaanahu wa ta'ala bëggee nga découvrir ko li nga ko découvrir <laughs> bu boobaa ñu mën ñu ñu mën a wax yàlla inna allah ala kulli shay'in qadir man ngaa lekk lool waaye nag borom bi lépp la man bés bu la ko defalee rek di nga xam lii ma lay wax alhamdulillah gis nga est seetlu nga affaire bi ci exemple bi ma joxee bu dee ne leer na ci ci waa yi liggéey noonu ci loolu nag moom ngay indi ci wàllu jaamu yàlla gi waaye bu dee julli gi muy def koor gi muy def naafila gi muy def en fait dajee nekk loolu léegi plaisir kese nga ci am mais en yàlla moom xoolatu ko moom plaisir bi ñuy am rek doy na mu ne ku def loolu nag kooku moom wa minhu <laughs> Allahu akbar bokk na ci saa yu ko sa jëf listihlaa i ngir bànneex booy am ca la ngay def aw talabil wusuuli wala boog ngay jëf jëf ji jëf joo xam ne jaamu yàlla la ngir sàkku ci daal di jegeñ yàlla wala jegeñ ay martaba yu kawe waaw wala jegeñ lii laa lay wax ne yii du pour ñëpp hatta di ci am bànneex bëre dëgg la am na noo koy xoole comme ma la ko joxee ñu dégg ne ah waa ji yàlla taxul boppam a tax. <laughs> c'est son bien-être <laughs> voilà mais bii nii sur wa wa aw talabul wusuuli di sàkku jege yàlla wala di jege ay martaba pas jege yàlla waaye di sàkku jege xadara ba comme li ñu la wax sànq ak jege euh, li nga xamante ne mooy daraja yi ñuy wax voilà parce que lépp lu lay jege yàlla moom loolu baax la mais lii mooy yow mooy yeneen li yàlla yi diggee voilà loolu la mooy wusuulu ilaa ci walla man naa àgg fii parce que même xadara boo fi accès loolu taxul yow bul xool loolu lépp xoolal sa borom moo tax lii sëriñ bi wax dafa am ñoo xam ne ñu particulier la daje la la la la la concerné nga xam ne boroom bi mën na laa defal kashu kii walla gis nga boo yemee ci yim lay njëkk a wuññil looyu nga yem fa foog nga yow àgg nga mooy foofu la la iblis wara borom bi seetaan na maaloon na ci seen biir iblis ñëw nag yàqal la waaw xam nga kàcc boo koy am day am ay réalité ay monde yu garaaw la la borom bi di wuññil yow bu dee loolu fa nga re fa sa sa sa moteur couper moteur bi arrêté oto bi couper moteur bi ne accident mooy foofu nga alcool foofu nga alcool yooyu yëpp benn waru cee arrêté. wa inna ila rabbikal muntaha la borom bi wax dëgg-dëgg ci sa borom fa la déytal bi nekk avancé rek luñ la man di wan malakut mulk malakut ak jabarut. yépp nga koy gis suñu borom di la ko wan da xam ne lii lépp lu muy màgg-màgg du yàlla mi may seet waaw gis malaaka yi mondu malaaka yi mondu kii yi niñ mel barsax kii yi xam-xam yooyu ñu wuññil la ko ay ay ay ay suuf yoo xam ne borom bee ko def yu garaaw yoo xam ne ñu bari xamuñu ko yooyu yépp wuññil la ko ah inna ardi wasi'a nga gis suuf soo sële ay yooyu yëpp nga dund ko gis ko yooyu bu mu la arrêté loo ba léegi àggoo waaw loolu nag la lay ne képp kuy jaamu yàlla ngir yooyee nga xam ne benn àggagoo ci ci yàlla kooku loolu tax ilal wusuuli nga nga àgg ci xam yooyu yow ci borom ngis sali léegi bii di ñëw ñu àggale li ci teg wallahu ta'ala ala wa wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil